xanaa rek ñu teg ñaari xadiis yi ñu yooyu gisoon nañ leen bariwuñu bu ko defe ñu daal di tëj suñu bunt bi al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahullahu taala mu teg xadiis mille soixante-douze mu ne abi hurayrata radiyallahu taala anna rasulallahi sallallahu alayhi wa walaw ya'lamuuna maa fil atamati was-subhi la'atawhumaa walaw hadran muttafaqun alayhi wa qad sabaqa bi tuulihi kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah léegi mu indi xadiis bi te dégg nga li mu wax ci jeexital bi mu ne wa an Abi Hurayrata mu ne mu ngi jële ci baayu muus mu ndaw mi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa li sayyidina wa mawlana abu hurayra anna rasulallahi radiyallahu anhu keneen dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam qaala nee na walaw ya'lamuna te cëy bu ñu xamoon maa fil atamati li nekk ci gée ndax bokk na ci turam yi al atama wa subhi ak li nga xam ne mooy fajar bi julli suba la atawhuma tey bu ko nit ñi xamoon kononte kon dinañ ko dikkee di ko jullee ci mbooloo yi ci jàkke ji wala waa même bu doon dañuy darwu même bu doon dañuy raam sax dinañ ko def waaw mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim abul xusayn ñoom ñoo ci bokkoo solo mu ne waaye waqad sabaqa bi tuuli romboon na ci ni mu gën a woon gudd noonoon xadis 1033 baabu fadlil adaan ci kitaabul fadaa'il yi ñu nekk bi ñu wax ngëneelu baabu fadlil adaan chapitre cent quatre-vingt-six foofu la ñu woon buntu bi doon wax ngëneelu nodd mu doon mille trente-trois junni ak fanweer ak ñett mu ne woon an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala law ya'lamu nnaasu maa fi nnidaa'i was-saffi al-awwali thumma lam yajiduu illaa an yastahimuu alayhi lastahamuu alayhi walaw ya'lamuuna maa fi ttahjiiri lastabaquu ilayhi walaw ya'lamuuna maa fi al-'atamati was-subhi la'atawhumaa walaw habwan muttafaqun waxoon nañ la dina ñëw mille soixante douze waaw ak mille quatre vingt trois léegi mille soixante douze baa ngi ni voilà kon bi tuuli bi moo doon lii dane woon wa an abi hurayrata mu ngi jële sayna abu hurayra radiyallahu anhu anna rasulallahi te ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam qaala nee na law ya'lamu an-naasu cey bu nit ñi xamoon maa fi nidaa li nekk ngëneel yi nekk ci nodd wa safil awwali ak eh, li nga xam ne mooy sàppe bu njëkk bi summa lam yajidu ta ginnaaw bi duñu daj duñu trouvéwul illaa ngir kan moo fay kan moo koy def ak kan moo fay positionné wu bu dee ci sàppe bi wala kuy nodd lu dul ñu tegoo bant def tirage au sort lastawhamu alayhi kononte kon dinañ ko def waaye walaw ya'lamuna ci bu ñu xamoon maa fi tahjiiri teel a dem jàkka teel a dem julli ji lastabaqu ilayhi kononte kon dinañ njëkkante de waaye mu indi lii walaw ya'lamuna ci bu ñu xamoon maa fi al-atamati li nekk ci julli gee wa subhi ak julli yi nga xamante ne nii mooy fajaat mooy suba la atawhuma kononte kon dinañ leen dikkal walaw xabwa même bu doon dañuy dargu waaw bu doon dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy eh, rampe sax dinañu ko def waaw bu ñu ko xamoon comme que defuñ ci dara waxoon naa la lool moom mooy tegtal bu rëy ne xamuñu exactement li ci ne waaw waaw leen na li am na yu ñu sariya yëgal mosal ashari alayhi salaatu wasalaam mais xamaluñu lépp de <laughs> waaw loolu mooy dalil bi ñëerëy bi wane ne ñun moom dañ koo ñàkk xam parce que bu ñu ko xamoon dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg waaw konoon te kon dinañu doonuñu woon doxale ni ñuy doxale wallahi waaw waaw kononte kon wallahi doonuñu woon doxale ni ñuy doxale kon <laughs> loolu lu rëy la kon lii nii foofu lañ ko gisoon sauf li tax ñuy taxawaat fu tuuti ci xadiis bi mooy xadiis boobu bañ ko gisee bul fàtte ne fadlul nidaa yi la woon loolu lañ gënoon a taxaw waaw côté li nga xamante ne nii eh, mooy ngëneelu noddu ci loolu lañ gënoon a taxaw bu baax ci loolu lañ gënoon a taxaw taxaw bu baax kon fii nii yu ak suñu bunt bi mooy kon ngëneelu waaye ñaari julli yi muy julli ji nga xamante ne mooy al atama te waxoon nañ la loolu possibilité kon ñuy woowe jee atama waaw léegi même bu dee loolu taxawoon nañ ci Euh, yi nga xam ne danoon ñëw euh, mel ni lu koy aaye <coughs> mooy dañuy xam ne kon lii jawaaz la mën naa ne léegi nag mooy kon gée ak suba ngëneel gi nga xam ne moom la am waaw ba yeneen saa salaam ne cëy bu ñu ko xamoon loolu muy waxoon nañ la mooy xam-xam yi nga xam ne xam-xamu nubuwa gi la waaw dafa bokk yi nga xam ne mooy bu ngeen xamoon li ma xam waaw yoo xam ne digganteem ak boroomam la dina ci mosal nag ku ko soof moom borom bi tabaraka wa am lu mu la ci mosal mais peeg lépp mënoo ko loolu yàlla ak yonentam la alayhi salaatu wassalaam waaw bu ngeen ko xamoon kononte kon mu man di dem nu nelaw nelaw yi neex taw xoon nañ la waxtu yi waxtu yëgadi la waaw waxtu yi euh, gée jamono yi pare naa liggéey ba waaw sangu naa reer naa nekk nag di ngonnal wala ku nekk nekk ak sab coro wala sab soxna wala say xarit ngeen di waxtaan nag di waajal guddi gi wala teg seeni kii taal télé bi fas yéenee daal voilà match bi daw nii nga xamante ni nii moom mooy loolu noonu jamono jooju jamono yu toog la rek bàyyeeku quoi di waxtaan ak a toog nekk ci seeni mbir jóg ci ñu ne la jógal nga jàppi jaar muy génn dem ci jàkk ji loolu jamono yëgadi la goo xam ne ñu bari du ñu ko def fajar moom leer na suba suba moom nelaw ya fa la ñuy takkarnaasee dina neex <laughs> waaw nelaw yi day neex jamono yi eh, neex nelaw ya waaw waaw mu neex lool jamono yooyu nag waxoo laa la waxoon ne jamono yu mel noonu jamono yu bokk na yi jamono yi nga xam ne jaamu ci yàlla ci la gën a màgge waaw moo tax way ngëm yàlla yi di ci profitoo ca jàkka ya moo taxoon yeneen time ale saar saar ne bashiril mashaa'ina fi zulami waaw waaw fi zulami lal masaajidi bi nuuri taam yawmal qiyaama nga xamante ne ñooy dox te loolu xadiis ba mënoon na dugg ci buntu bi mooy ñi nga xamante ne nii ñooy dox ci lëndëm gi gée lëndëm gi la fajar gi tamit booy dem ci lëndëm yi ngay xuus waaw ci leer gi nga xamante ne dafa mat sëkk allahu akbar waaw yawmal qiyaama bis ba nga xam ne mooy bésu taxawaay ba waaw nekk ci volam ji jëm ca jàkka ya bëggal waaw loolu mooy gaa yi ñoom jamono yëgadi yooyu dañ ciy profité ba xam nañ ne jamonoy promotion la yooyu yërëj yooyu yërëj waaw jamono jëliñ ñuy dëddoo seen borom waaw aji soppe ba di wéet ak soppeem wala mu sopp ak waxtaan wu neex nekk ci samar ji <laughs> waaw alasta tara samara saway wan naa su ahwaal yi la imru doon wax <laughs> waaw ngonnalkat yi jamono yooyu gaa yi bi bëgg jóg waaw gée fajar bi waxi noppi foofu moom fu lay yëge di gi gëna tee takkarnaasi waaw te yëgadi jee sax mooy yow waa ji mu ngi nii conscient xam nga nelaw yi <laughs> waaye yaa ah, ne non dama doon nelaw seeg affaire doo yëg quoi mais fii da yëg yaa ngi nii waaye jóg mukk kon nag borom bi nag yeneen saa san di nga xamal ne cee gis nga yooyu yëg yi neex mbiru suñu bakkan yooyu bu ñu xamoon li ne ci ñaari julli yi ci xéewal ma ne lépp lekk amul dara lu ñu koy taree xatta buñ damoon suñuy tànk sax dañuy ñëw ci jàkk ji waraw xabwaa même bu dee dañuy daagu waaw waaw même bu dee dañuy rampe dañuy rampe waaw dinañ ko def dinañ ko def de ba agsi ci jàkk ji ngir julli si waaye nag malheureusement xamuñu moo tax euh, ñuy doxale ñu ñuy doxale waaw xadiis bi mu ci teg te moom gis léegi mooy wane plus gravité bi moom itam gisoon nañ ko mooy xadiis boobu bi wane ne affaire ñàkk sàmmonteeg ñaari julli yi min alaamati nifaaq <laughs> bokk na ci màndargay naafiq mooy ñàkka toppatoo sàmmonteeg ñaari julli yii di isha ak fajar ci mbooloo yi akbar ma ne mu ma ne la waaw kon nañ ji teg bi ci tegu waaw après bu ñu amee ni ñuy yokk bi ñu jóge ndax ñoo niroo ko ci yokk insha allah moom itam gisoon nañ ko muy xadis mille soixante treize tamoo jeexal suñu bunt bi mu ne wa anhu radiyallahu anhu annahu qaal qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laysa salaatun athqala ala almunaafiqiina min salaati alfajri wal-ishaa walaw ya'lamuuna maa fiihimaa la atawhumaa walaw habwan muttafaqun alayhi mu ne wa anhu mu ngi jël ci Seydina wa Mawlaana Abu Hurayra ba léegi radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne yonente mi alai saat salaam nee na laysa salaatun amul benn julli afqala bu gën a diis alal munaafiqiina ci naafiqi min salaatil fajri ci julli fajar wala ishaa yi ak gée waaw amul benn julli du tàkkusaan du tisbaar du timis non du yooyu amul benn ci julli farata yi bu gën a diis ci naafiqi que julli min salaatil fajri wal isha que julli fajar ak isha ci mbooloo yi ah xaw ma waxuma la ci mbooloo yi kese mais même bu ñëwee seen kër ñoom kese moo gën a diis ci ñoom ci mbooloo gën a diis yàlla tere nag kon ca mbooloo yi ca la gën a tee diis moo tax mu ne walaw ya'lamuna te këy bu ñu xamoon maa fiihima li nekk ci seen biir ci ay ay waamee xéewal ay njéggalu borom bi ay raxamaat ay may borom bi bés ko xamoon wallahi ñoom naa fi qii laay wax de la ataw huma dinañ dikkal ñaari julli yooyee walaw xabwaa même bu doon dañuy daraw dañuy sax dinañ ko def waaye walakin al munafiqina la yafqahun la ya'lamuuna yàgg nañ koo gis ci suuratul munaafiqun waaye naafiq yi xamuñ tus wal iyaazu billah te amuñ dégg-dégg gu sew ci diine boo leen di wax yi sax dañ lay kokkali quoi ñoo neex quoi yaakaar nañ ne naa bàyyi sama nelaw yi sonn war a reposer wu ñu naan nay feebar quoi wala yalla billah mu ne xadiis ba muttafaqun alayhi al imaamul Buxaari eh, eh, eh, ak al Muslim rahmatullahi alayhima daal di nañ ci eh, bokk solo xadiis bi rahmatullah alayhi mooy xadiis bi nga xam ne moom lañ gisoon mille soixante moom mille soixante huit mais waaw mooy hadis bi nga xam ne mooy ci buntu bii ñu génn cent quatre-vingt-onze baabu fadli salaatil jamaa wa an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam bokk qaala walladhi nafsi biyadihi laqad hamamtu an aamura bihatabin fayuhtatab thumma aamura bis-salaati fayu'adhdhana biha lahaa thumma aamura li tax ma taxaw biha lahaa mooy biha mooy ci bu kayit bi ma yor lahaa moo nekk ci euh, saxiix yi <laughs> waaw eh? fa yu'adhana te am na benn bu ma yor électronique bu Riyadou Salihine lahaa fa yu'adhana lahaa thumma amura rajulan fa ya'umma an-naas thumma ukhalifa ila rijalin fa uharriqa alayhim buyutahum hadith boobu moo nekkan ni ah, man dégguma fii lii eh? laysa sa laysa salaatu adxal al munaafiqiina min salaati al fajr wal ishaa mais loolu dégguma ko ci hadis bi nga wax parce que hadis bi nga wax 1068 dañuy yore saa saa nee na war naa ci ki nga xam ne sama loxo mu ngi ci sama bakkan mu ngi ci loxoom bëggoon naa daal di digle ci ay matt ñu dajale leen su ma ma digle ñu taxawal julli ñu iqaam ma digal kenn ginnaaw gi ma diggal kenn mu jiite ginnaaw gi ma dem fekk ay góor yoo xam ne dañuy nekk seen néeg yëpp seen kër yi di julli ma taal ko seen kaw ma ne leen ay xadiis yooyu n'est-ce pas fay defoon nañ taxriij bi non waxoon nañ la imaam indiwul lépp déglul waaw léegi déglul ma wax <laughs> hmm? imaamul Buxaari rahimahullah li nga xamante woon ndax indi na ko fa bare Hmm? Euh, noonu liñ ko ëndee rahmatullahi alayhi euh, xoolal boo ñëwee ci kitaabul adaan baabu fadlil ishaa'i fi jamaa hmm? mun haddathanaa Umar ibn Hafs muy Umar ibn Hafs ibn Ghiyath ibn Talq ibn Mu'aawiya an-Nakha'i Abu Hafs al-Kuufi génn àddina la deux cent vingt-deux rahmatullahi alayhi qaala mun haddathanaa abii ki ñu nettali mooy suñu baay muy Hafs ibn Ghiyath Abu Amr al-Kufi al-Qadi moom mu ngi génn àddina la cent quatre-vingt-quatorze wute la nag ci moom génn àddina la cent dix-sept rahmatullah alayhi mu ne qaala haddathana al-A'mash di Sulayman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili Abu Muhammad at-Tabistani al-asl moom génn àddina la soixante et un génn àddina la cent quarante-cinq mais wute la tamit ñenn ñi ñeneen cent quarante-cinq ñi ne cent quarante-huit rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathani nettali na man dong Abu Salih di Zakwan as-Samman az-Zayyat borom import export génn àddina la 101 rahmatullahi alayhi an Abi Hurayrata radiyallahu anhu ad-Dawsi al-Hafiz al-Yamani génn àddina li nga xam ne mooy 59 euh, annahu qaala qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam laysa salaatun mu ngi atqala ala al-munaafiqiina min al-fajri wal-ishaa walaw ya'lamuuna maa fiihimaa la-atawhumaa walaw habwan léegi nag ci la tegaar woon suñu la ma ne la moo doon 168 wa laqad mu ne laqad hamamtu an amura al mu'adhdhina fa yuqiim summa amura rajulan summa ya'ummu an-naas summa axudu shu'lan min naarin fa uharriqu ala man laa yaxruju ila as-salaati ba'da voilà gis nga foofu ne ko al imaam al Buxaari non nee la ko néewoon foofu voilà waaw akbar waaw akbar hmm? waaw mooy même xadiis boobu nag moo nekk nii. mu ne loolu la ko tàmbalee li mu indi fii amul benn julli bu gën a diis ci naafiq yi ku julli fajar ak euh, gis nga minal fajr moo tax ma ne la yàgg na salaatu subhi ak salaatul fajr yi c'est la même chose bu farata bi <laughs> waaw waaw loolu nga dégg mais buñ nee fajar fi jëm ci jublu ci naafila ñoo xam ne naafila bi mais salaatu subhi dañ koy woowee fajar voilà moo tax fii yeneen saa sanam na ne laysa salaatuna afqala ala almunaafiqiina min salaatil fajri wal isha julli fajar te loolu waxul ñaari rakk yi nga xam ne ñooy naafili non farata bi wax hmm? kon amul benn julli bu gën a diis ci naafiq yi ko julli fajar ak gée mu ne walaw ya'lamuuna maa fiihimaa la atawhumaa walaw habwa te buñ xamoon li ci ne dinañ ko dikkal même bu dee dañuy daar ngu waxoon nañ la al ki Abu Darda rahmatullah alayhi comme ni ko al imaam Ibn Abi mais moom mu ko solowee moom dane walaw habwan ala al marafiq war rukab yonent bi alayhi salaatu salaam ne même bu dee ne dañuy raam ci seen euh, tontu yi la ñuy teg ci suuf ak seen uum yi di raam di avancer comme liir bi dinañu ko def waaw waaw léegi nag ki la teg ne laqad hamamtu bëggoon naa an amura mu'adhdhin fa yuqiim ma wax ki nga xam ne mooy noddukat bi mu taxawal ba ni mu jeexe ba ni ngay gise woon côté bële kon gis nga xadiis boobu moo nekk noonu wallahu taala alam kanta kii gisoon nañ tamit euh, al imaamu muslim rahmatullah moom tamit c'était ça waaw moom tamit naka noonee la ko euh, solo woowoon ñu mel nii kaay ñu wan la li nga xam ne noonu la boole bi ñaari mbir yii waaw lii la waxoon mooy dane woon haddathana ibn Numayr kitaabul masaajidi wa mawaadi'i s-salaah baabu fadli salaatil jamaa wa bayaan at-tashdiid fi at-taxallufi anhaa mu ne woon haddathana ibn Numayr haddathana ibn Numayr mu ne ki ñu ne tamit ibn Numayr de Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamdaani al-Kuufi rahmatullahi alayhi génn àddina la deux cent trente-quatre qaala haddathana abi mu nekk ñu nettal mooy sama baay Abdallah ibn Numayr ibn Abdillah Abu Hisham al-Hamadani gane àddina la cent quinze génn àddina la cent quatre-vingt-dix-neuf am na nag la cent quatre-vingt-dix rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana al-A'mash gis nañ ko sànni mu ne xaa taxawal mu ñëwaat na imaam Muslim wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba Abu Kurayb muy Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad euh, al-Absiyu euh, mawlaahum al-Kufiyu génn àddina la deux cent trente-cinq wa Abu Kurayb sëriñ waa kutubu sitta di Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadani rahimahullah génn àddina la 61 génn àddina la 247 rahmatullah alayhi wal lafdu lahuma mu ne kaddu gi ñoom ñaar lañu qaala ñu ne haddathana Abu Muawiya ñu ne talma Abu Muawiya di Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di mawlahum rahimahullah al-Kufi génn àddina la 113 génn àddina la 94 rahmatullah alayhi anil A'mash gis nañ ko sànq Abi Salih gis nañ ko sànq an Abi Hurayra radiyallahu anhu gis nañ ko sànq annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna athqala salatin ala al-munafiqina salatul isha'i wa salatul fajr gis na loolu la indi fii gis na nii la commencé li gën a diis mais laysa salat laysa salatun athqala li gën a diis inna athqala salatin li gën a diis julli gi gën a diis ci naafiq yi mooy jullit gee ak jullit fajar mu ne walaw ya'lamuna ma fihima la atawhuma walaw habwa après mu teg ci lañu woon ca hadis 1068 wa laqad hamamtu an amura bis-salati fa tuqam thumma amura rajulan fa yusalli bin-nas thumma antaliqu ma'i bi-rijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qawmin la yashhaduna as-salata fa uharriqu alayhim buyutahum bin-nar kon mu ngi noonu mu ngi noonu kon gis nga Euh, lii mooy affaire bi mooy moo tax ñu la euh, hadis bi romboon na foofu kon mooy euh, di wane ne kon lii yii sawaay lii garaaw na waaw kanta imaamul Buxaari laysa salaatun asqal ala al munaafiqiina loolu ci kitaabul adaan baabu fadli ba léegi foofu al ishaa fil jamaa wax nañ la ko sànq foofu la ko voilà laysa salaatun athqal ala al-munaafiqiina min al-fajri walaw ya'lamuuna min al-fajri wal-'ishaa walaw ya'lamuuna maa fiihimaa la-'atawhumaa walaw habwa laqad hammamtu an aamura al-mu'adhdhina fa yuqiima thumma aamura rajulan ya-umma an-naas thumma aakhudha shu'alan voilà kon lii de bu ñu ko gisee lan la ñuy wan mooy këne gëneelu kon ñaari julli yi mooy bu ñu ko xamoon xataa naafiq yi kon lan ngay xalaat way ngëm yàlla yi. kon way ngëm yàlla yi ñun bu ñu xamoon dëgg-dëgg bu ñu ko xamoon dëgg-dëgg a'aadana allahu min an-nifaaq yal nañu borom bi sori loon naafiq yow bu dee ne bi nga xam ne moom gëmul yàlla sax mais li tax mooy li yàlla y diggale gëmul mais bés bu ko yàlla wanal dindil ko kiiraay boobu wan ko dëgg dëgg dëgg dëgg ngëneel ak leer yi doon wax sànk nekk ci julli fekk julli géey ak fajar ci mbooloo yi moom ci boppam day génn nekk dootul nekkati naafiq waaw te day fekk julli waaw mais tax lépp ay barrière la wallahi lépp ay barrière la bi wuññi ko rek yow sa problème waaj a génn lépp ay barrière la waaw li tax naafiq yi lii diis ci ñoom mooy dañoo xamul moo tax yeneen saa salaam ne walaw ya'lamuna te waat naa ne cëy bu ñu xamoon maa fii himaa li nekk ci ñaari julli yooyee ci ngënal kononte kon la ataw huma naa ne man rasulullah dinañ ko dikkal waaw walaw xam waa te boo leen gisee jamono jooy même bu doon seen tànk daa damm amuñ ko leen yóbbu yooyu dañ doon raam ngir ñëw waaw dañ doon raam dina leen ko jaral mais bu ñu ko jaralul rek bu ñu ko jëndee film bi rek bu ñu ko jëndee ak yi nga xamante ne nii mooy match bi wala boog du dara journal parce que bon léegi c'est à vingt man je coche journal euh, la deux wala la une waaw yooyu ñuy bombarder sa bopp yi léegi loolu noonu yow bëjën bi julli géegi euh, ah daa loolu mandarga la yoon ne xamoo voilà ndax boo ko xamoon waxuma la journal kese waaw lépp lu mënoon a taxaw ci mbiru àddina sa kanam di ko fëlan fële waaw bu ñu yeewoon say tànk sax ak say loxo noonu ngay raame di dem ba ak ci jàkk ji allahu akbar waaw waaye gisee na nag kenn fi deful noonu ngir julli ji ñi koy ñi ko ñi ñi dul dem loolu mooy wane ne xamuñu dara ñun xamuñu tus waaw waaw te tamit liñ doon wax sànq loolu day wane ne kon lii mandarga naafiq la moo tax a'adana allahu min an-nifaq mooy di wuteeg julli yi waaw mu diis te boo koy jóg sax di ko def da day diis waaw liy diis ci yow waaw waaw nga xam ne day mel ni euh, ay ay jéng lañ li jéng wax naa ne nag loolu li imaam al-Hafiz doon wax ci benn naan bon loolu moo taxoon mu jàpp na ñee euh, kii lañ quoi naafiq jëf la du loolu parce que ñee naafiq yi buñ nee seen kër mën nañoo julli parce que seen soxna yi wala yeneen yi ay considération yi tax ñu julli ngir ña fa ne waaw te ñooñu te ñi nga xam ne du julli du farata ci ñoom wala ñi nga xam ne am nañ gànt nekk fa ñoom foog ñu dul yoon leen ne ñoom baax nañ <laughs> voilà waaw mais sinon moom non naa fekk moom yooyu yooyu yooyu yooyu du ay problème waaw. waaw waxoon nañ la fan yee innal munaafiqiina li borom wax yuxaadi'uuna allaha wa huwa xaadi'uhum wa idaa qaamu ila salaati qaamu kusaalaa yuraa'uuna an-naas laa yadkuruuna dañuy jéem a tromper di nax yàlla ne nañ waaye xamuñ ne yàllaa leen seetaan bàyyi leen noonu. waaw bu ñu jógee ci julli dañuy jóg tàyyal moo tax mu ne inna laysa salaatun asqal ala al munaafiqiin amul julli ju gine diis ci naafiq yi lu ñaar yi yépp diis que asqala siiratu tafdil la la mooy kon loolu mooy yeneen yi tisbaar diis na na timis diis na moom moo leen di mettre kaawu ñaar yi waaw <laughs> waaw moo tax bu ñuy jóg ci julli xaamu kusaala dañuy jóg tàyyal yuraa'una an-naas bi ngis tël nit ñi lépp lu ñu def ci bëtu nit ñi la même seen kër duñ fay julli ci bëtu nit ñi mais bu doon ñëpp dem bàyyi leen fa ñoom kese du ñu julli waaw amul benn caméra du ñu julli waaw Allahu akbar waaw moo tax ci suuratu Tawba mu ne woon ñu mel nii nag man duma leen nangul dara wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wala yunfiquuna illa wa hum kaarihuun naa fekk ñàkk personnalité waaw mu ne boo gisee yàlla du leen nangul dara dara dari dari dari yépp lu ñu joxe waaw ci naan loo joxe sëriñ ba di leen tagg wala mbooloo moomay di leen tagg wala ñu naan cëy diw alalam di nangam ndekete naa fekk la waaw day wane war ak yuraa'uuna naasa fi nekk borom bi ne boo gisee lii tere yàlla di leen nangul mooy lan illaa annahum kafaru dañoo weddi yàlla billaahi ci yàlla gëmuñu ko seen xol yi gëmul de seen cër yi lañuy wane ne dañoo gëm parce que nit ñee fi nekk waaw wa bi rasuuli weddi nañ yonent bi alayhi saa salaam waxu yonent bi alayhi salaatu salaam moo gën a ñàkk solo seen xol waaw mooy bu ñu wéetee wala ñu nekk ensemble ñoom seen biir mais bu dee ci biir mbooloo yi dañuy fattasu léeg-léeg wala di wane bu dee fu ñuy fattasoo la dañuy fattasu bu dee feneen foo xam ne moom ay takbiir la ñuy def mooy gën a takbiir ñëpp waaw ngir di wane ne moo gëm mbir mi da ci gëmu ci tus waaw dara la ci gëmu day cinéma képp waaw mais gëmul waxu yàlla amul poids ci xol waxu yàlla tere waxu yeneen bi alei saat salam te walaa yatuuna salaatu du ñu dikkal julli ñëw ci jàkke yi illaa wahum kusaalaa dañuy tàyyel xam ne ah buñ demul dina ñaaw waaw wala buñ demul seen réputation ci ñoom ñaaw ci kan ci ñoom lépp seen réputation la ay nit ñoo xam ne lépp luñ def apparence la waaw ilaha illallah moo tax bu ñuy dem dañuy tàyyal bu doon seen choix bopp la àddina gu ñu mën a tërëndal seen bopp jullit du fi nekk waaw foo xam ne ñoom dinañ fa mën a doxal seenu seenu naafiq seenu kufru mu leer naññ waaye comme que nag fii daal pour seen intere ndox mooy ñuy ñëw ci mbooloo yeeg li ñuy defee jàngale diine yooyu dinañ ñëw rawatina julli waaye illaa wahum kusaala alhamdulillah bu ñuy ñëw day fekk ñu tayal de wala yunfiquuna te duñu dépenser mukk illaa wahum kaarihun lu bëgguñ ci dara waaw à contre-cœur la ñuy dépenser waaw waaw boo leen gisee nag ci nedd ci dañuy wane seen bëgg waaye wallay su yabdu naabahu id yaxdabu <laughs> waaye bi nee na gis nga te mu meree dëgg dëgg day wane bëñu kanamam yi la koy wane boo ko gisee nga juum foog ne gaynde gi daa kontaan di di ree bàyyil ba nga jege ko waaw naafiq nag noonu la waaw bëñu weex na mais dereeta ko la wax mënu ko wolof yi wax seen siiñ moom ñu lay siiñ bi muuñ nga foog ne muuñu euh, kontaan la gërëm non non c'est juste pour du camouflage maquillage lay dex wal iyaazu billah kon hadis bi kon moom biñ jógee ñëw walaw ya'lamuuna tey bu ñu xamoon maa fiihimaa li nekk ci ngëneel gi nekk ci fajarat gée dinañ ko dikk walaw xabwaa waaw kon nag loolu yal nañu borom bi may ñu bokk ci ñi ko xam ñi nga xam ne ñoo ciy muhaafada di wattanteeg moom di ko defee na ko yonent ma lay saa saam doon defeek saxaabaam yi te yal nañu boroom bi bañ a jàppe suñu taqsiir waaw jàpp bañ ñoo jàppe suñu gàttañ li ci diggale mbiig terrain yi waaw waaw ni ñu ci mewa rawatina ndigalam yi bu dee tereem yi liñ ciy xuus yal nañu borom bi mën a jàppale jàppe waaw bi fadlihi wa karamihi yal nañu suub ci géeju yërmandeem yi géeju suturaam yi nga xam ne ko mu ci suub sa affaire baax na yal nañu may ñu teg lu dul teggee kooti ba ilaa abadil abidin suñu tànk ci te dëggu